بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا ومولانا محمد طلعت الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه ورضي الله تعالى عن صاحب الخط المحمدي سيدي ومولاي أحمد بن محمد بن سالم التجاني الشهيد القاضي الحسني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأصحابه وأتباعه وأهل محبته إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. nañu santati yàlla rek subhaanahu wa taala tey julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa te sax dañuy ñaan yàlla mu santal ñu jëmmam ji santal ñu boppam julli ni ci yonente bi sallallahu alayhi wa ndax moom rek moo xam nu mu toll moom rek moo xam ni yonente bi toll di ñaan yàlla yàlla yokk ngërëm ci sunu sëriñ sunu soxit Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ak xulafaawam yëpp ñëw ba ci sunu maam Cheikh Alhaji Omar Fouti radiyallahu anhu sunu maam Mouhamed Ndiéguène maam Alhaji Ahmed Baro Ndiéguène ak maam Alhaji Mouhamed Ndiéguène ak nit ñu baax ñi nga xamante ni ñëpp ñoo ñoom ñoo bokkoon yoonu islam bi di ci liggéey ba tey jii. fon toll ñu dégg laa ilaha illa rasulullah di ñaanal bu baax euh, sëriñ Muniru xalifa bi jàll na yàlla doon wéram doon suturaam doon teraangam bàyyi ko ci kanamu njaboot bi ba ci kanam a kanam insha allah euh, li mu yéene bi yàlla son borom ko lu ëpp njortam ak xalaatam ak yéene bi jaadi nabina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa di nuyu tamit waa ngent yëpp di nuyu waa roq bi yëpp di nuyu tamit waa Thiès yëpp di nuyu dëkkandoo yi di leen ziyaara di leen baalu àq di leen ko baal eh, di leen ndokkeel rek ndax weer yi yëpp weeru Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa weer yi leer la weeri xéewal la weeri sutura la weeri teranga la weeri yokkute la kon nag su yàlla defee ñu ànd di bokk di tudd yàlla di bëgg yonent bi sallallahu alayhi dafa mel ni ñun ba nit ñi paree ci gàmmu gi ñun ci la jël di fas yéene di gàmmu te dootuñu ko bàyyi ba keroog ñu dee ndax li ci nekk ci yiw ak mbaax ak sutura ak teraanga yàlla nañ ko yàlla muur loolu ñun ñëpp jaani nabina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa ni mu gën bruit bi baax fa tabarakallah euh, dox nañu ci ay koñ yu bëri yëngatu fa yëngatu yu mel nii yóbbu ko message message bu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dox nañ ci ruq yu bëri yóbbu ko message bu Cheikhna Ahmed Tijani dox nañ ci ruq yu bëri dem yóbbu ko message bu sunu maam Cheikh Alhaji Omar al Fouti dem nañ ci ruq yu bëri yóbbu ko message bu sunu maam Alhaji Ahmad Baro dem ko yóbbu ko message bu alxutbu alxaaj Mouhamed Diouf radiyallahu anhu grand chef dégg nga li fa waxtaan te yaakaar naa ni àdduna bi yëpp dégg nañ ko am na ñu bëri partagé nañ ko jokkalante nañ ko ngir xam rek ne Seydina Mouhamed mooy waay waaye yàlla tamit yóbbu nañu ci njuuxaan muy village bu nekk fii ci kaw ñuy toog fa yënd ba ak ñoom toog fa ba presque minute jokkalanteeg ñoom woo ak ñoom ci message bi yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydi Cheikh Ahmed Tijani Cheikh Hadj Omar Mawlana Ahmad ba Mawlana Mouhamad Diop mu mel nii dafay nekk euh, yii wuy tasaaroo rek di dem rek te kenn xamul fan la jëm ndax yàlla kenn xamul fan la yem Mawlana Ahmad Ba radiyallahu anhu du waaw taawul na tasaare message yu Seydina Muhammad tasaare tariqa Seydi Ahmad Tijaani moo ko indi ba Tëngéej mu def fa ñaar fukki at ba ñëpp yaakaaroon ni réew ba fa defee ñaar fukki at ah ca nga fa bokk bokk nga yoo Tëngéej passage la woon rek comme tay ba ñangeen ni mu nekkoon passage ak kawoon ni mu nekkoon passage mu ñëw di tasaare message yonent bi di tasaare message Cheikh Ahmed Tidiane ba yàlla jox ko njabootam ju baax jooju muy Alaaji Muhammad Jigéen moom it la ko cawal yëpp mu def ba ku war a li message ba ci comportement wala ci waxam wala ci jubam fexe na ba nga jot kon alhamdulilah rabbil alamin sax ci début bi wax naa leen dañ leen di mooy félicitation pourquoi parce que man toujours damay wax ne gàcce du def échoué gàcce mooy bañ a def bañ a jéem a def gàcce du def échoué gàcce mooy bañ a jéem a def waaye ku jéem lu baax bu dee xam nga lan mooy mbaax fan la mbaax di jóge kan mooy mborom mbaax soo ko xamee loo def ci lu baax lu mu tuuti tuuti bu dee sell na rëy na loolu il faut mu dugg ci bopp yi mbaax lu baax condition bi nga xamante ni moom lañ koy accepter rek mooy sell une intention noble saine sincère loolu condition sine qua bi nga xamante ni jëf juróom bëgg sama borom euh, gërëm ko kontaan ca nangu ko yëkkati ko moom xool ko ci ci bëtu yërmande yooyu nga xamante ni mbir lu mu tuuti tuuti su ko xoolee loolu rëy dafa ëpp adduna bi moo tax ñun ndokkeel leen ndax comme ko sëñ bay di waxee seen morom yaa ngi di takk seen i tubay di dem ñii ñoo nga jaar nii di dem ñii ñoo nga jaar lee di dem am na ci moment bii am na ci ñoo xamante ni ñoo nga ca neex ci fi fi ñuy waxee nii te daje bu mel nii la ñuy dajaloo jël juróomi junni paas paas te ni oto jënd costume fukki junni ak juróom jënd nangam juróomi junni jënd nangam ñaari junni muy xaalis bu bëri ñu boole te di dox ci loo xamante ni yàlla gërëm ko te fulla gan ci ak fayda gan ci am soo leen gisee da nga yaakaar lu baax la kon nag su leen yàlla dimbalee ci yërmandeem génn leen ci def leen ay xaritam def leen ay élum moment bu solennel bu bu bu bu bu fort bi nga xamante ni ajjuma annoncé na commencé na di di ubbi ay bëtam di wax ne maa ngi ñëw ajjuma nga accompagné ko lu ñëwum gi ñëw ànd ak moom ak i leeram ak i mayam ak i darajaam ku xam dara su la gisee nga yëngatu ci lu mel noonu danaan la félicitation congratulations kon yal na yàlla barkeel ñëpp bi jaahi nabina mawlana muhammadin li ci def tamit mooy ni ma ko waxee rek nit ku nekk li nga am respect ba nga ko jox jërëjëf jox jërëjëf jox ak cër di jox waaye xam ngeen ni tournée yi ñu yi ñu def baax waaye ngent coono yi ñu def ak yitte yi ñu seen bés bii ñor na leen kon nag beneen félicitation lay doon yàlla yàlla muur loolu ñu ko ñun ñëpp bi jaayi nabina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wasallam kon damay dellu ginnaaw pour juróomi minute rek daal di ñëw ci waxtaanu tey bi te waxtaanu tey bi du gudd insha allah ndax li cëpp yéen a koy def njaru kenn di daw insha allah ma nga keroog biñ lan la ñu waxtaane woon dafa mënoon ni amoon na ñetti poñ yu ñu waxtaane woon ak ñaari idée ñetti mot ñetti vocable la waxtaane ak ñaari idée ñetti mot yi kan moo ko fàttaliku très rapidement yéen ñëpp laay wax góor jigéen jàpp nga benn ban la humilité ci biir waxtaan wi la ñëw. jàpp naa jàpp nga ñaar. ouverture ak enracinement. déedéet ouverture kese ci idée du du bokkul ca mooyee mooyee yan la woon non désolé intelligence. intellectuel da ngeen ko fàtte inte lan kan mooy intellectuel ak kan mooy ku intelligent ak lan mooy ouverture kan moo fàttaliku lan mooy intellectuel selon njàngale Seydina Muhammad waaw sëñ ma waaw bismillah ki mën a def la différence entre le bien et le mal mën a settantal lu baax ak lu bon waaw du gisee pexem seytaane mu mën koo détecté xam ni lii pexem seytaane la agale su ko toppee ci musiba la koy yóbbu kooku mooy un intellectuel mooy ku am ay capacité yoo xamante ni ci wàllu boppam lay nekk ci wàllu chic chic lay doon yoo xamante ni da koy permettre ay lumière la yu nekk ci xelam ak xolam ak njàngam ak xam-xamam yoo xamante ni da koy permettre su mu gis li ñuy wax les ruses sataniques da koy mën a détecter waaye tamit day am capacité wu mën koo faire face kooku mooy intellectuel kon le contraire du intellectuel mooy ku bari ay diplôme ndax comme ni ma ko waxee léegi adduna bi ñi gën a bari diplôme ñoo gën a <laughs> seere commencé rek jëm kaw du ma ko doot ko wax léegi waaw moo laajoon leen la la kan mooy ku intelligent lan moo nekkoon tontu ba. xool la la woon mais des na yeneen intelligent lan laa waxoon yonent bi ko wax sallallahu alayhi wasallam al kayyisu man daana nafsahu wa amila lima ba'da al mawt yonent nee na kii intelligent mooy ki nga xamante ni il sait se contrôler quand il est en colère quand il est hors de lui-même quand il est dans une dans position quand il est emprisonné quand il est embrigadé quand il est mené quand il est dominé yonent nee na ku yeewu mooy ki nga xamante ni mën naa contrôler boppam te lépp lu muy da ciy bàyyi xel àllaaxira yonent nee na ñaar yi soo ko boole yaay yaay ko intelligent léegi nag ñun intelligent fii ci réew mi mooy koo gis jéem koo nax jigéen joo gis jéem koo duut xale bu góor boo gis jéem a nekk ci moom xaalis pour ñun loolu mooy intelligent wala di ruutale wax fii nettali fii dugg fii dugal fee génn fee fexe ba kenn du xam ni yaa tax dëkk bi nit a taxaw di dóorantey jaraaf yi ngay soccu di dee pour ñu bëri loolu mooy intelligent yonent nee na kooku du intelligent kii intelligent mooy ki nga xamante ni du situation changé mu mu mu am retenu mu am domination de soi bañ a topp xolam bañ a topp melam bañ a topp saaga yi ngay saaga bañ a topp provocation yi mais moo ngi toog di xool ne waaw lii nan laa ci war a génnee te duma ci gaañu te duma ci gaañu kenn yeneen nee na kooku mooy góor gu dëgër ashadid noonu la ngeen ci yàlla Muhammad tuddee te yeneen bi ku mu neex mu ku mu wax ni moo dëgër moo dëgër ku mu wax ni dëgërul kooku musta dëgër sallallahu alayhi wa sallam ñetteel bi ma laajoon leen lan mooy ouverture am ñu bëri tontu woon ma ci mbooloo mi ne ouverture mooy ku xamuloon benn la nga après nga xam beneen wala nga mën a adapté wu ci culture jàmbur man leen déedéet ouverture mooy ki nga xamante ni bis bu nekk su nekkee ci pire moo ngi dem seeti mauvais su nekkee ci mauvais moo ngi dem seeti mal su nekkee ci mal moo ngi dem seeti assez bien su nekkee ci assez bien moo ngi dem seeti bien su nekkee ci bien moo ngi seeti lan très bien su se nekkee ci très bien lu muy seeti ji excellent su nekkee ci excellent lu muy wuti très excellent voilà ñu ne kii il est miraculeux il est c'est un génie c'est d'une autre planète kooku mooy ku am ouverture mooy bis bu nekk mu ngi jéem a avancer ci lu baax tey jii su nekkee kii bu subaa beneen la tey jii bala ñuy jot ñaari rakk lay jullee bu subaa fii ak ñaari semaine fii ak ñaari weer bis bu nekk dina def juróom benn rakk dara suñu muy def fukki rakk dara buuna muy def fukki rakk ak ñaar ba am juróomi at juróom nga nekk jaamu yàlla muy def fanweeri rakk par guddi ba nga am trente ans ci sa jaamu nga def téeméer rakk par guddi yooyu mooy projet yooyu mooy ouverture daanul julli ngay julli loolu mooy ouverture daan nga julli mais julli bu bon ngay julli ci biir bi mooy taf taf taf taf taf sëlmal dem sa yoon. nga changé di julli julli gu teey am nga ouverture loolu mooy ouverture daa nga julli julli gu baax ci kër gi waaye génn na kër gi yaa ngi dem jàkka ja kooku ouverture la yaa ngi dem jàkka ja waaye ci loolu nga demoon daanaka safaa huit heures yaa ngi def safaa huit heures loolu mooy ouverture léegi daa nga def safaa huit heures ci safaa huit heures nga nga tënd fukki la xalaat jaamoo ko yàlla da nga nelaw ba pare tey jii doo ko nelaw ba pare au moins ñu bokk naa ne waxtu yi fukki minutes juróoma ci nga jóg yow loolu nga doon def da nga doon jug avant quinze minutes léegi déedéet yaa ngi jug trente minutes avant pour mën a jàng alxuraan tuuti sikkar tuuti fàttaliku yàlla tuuti jéggulu yàlla say bàkkaar tuuti jooy tuuti soog a dem jàkka ja loolu mooy ouverture yi ñuy wax ne mooy ouverture du ouverture bon ñu daw daal ci ñaari idées yi ñaari idées yi suñ benn président moo ko fi waxoon mu waxoon lan benn bu njëkk bi lan la ci la woon mu ne enracinement et ouverture c'est bon waxoon na beneen bi mu ne le rendez-vous du donner et du recevoir moo ko waxoon bañ ci discuter ba noppi yéen ñëpp ba ngeen waxee seen xalaat ba noppi man leen li mu wax yëpp c'est faux waaw ko. man ñi xoolal ñu ngi xoolal gars yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ragal poser question man maa leen di poser question man waaw sant bi ñu ñëwee fii Dakar bii ne l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire kan moo ko tontu nee nañ sëñ Mor maa ko tontu moom mi nga xamante ni hongrois du français di wax au nom de la République française kooku kenn moom moo rentré dans l'histoire parce que il a renié son son histoire mm-hmm. il n'a pas d'histoire sëñ moo ko tontu ba mu paree ci la ñoom ko soog a xam ni kii ku ñu la Barack Obama Barack Hussein Obama mm-hmm. bi ñu ñëwee fii taxaw fii ca Ghana nee leen benn parce que Ghana moo am démocratie mais l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes donc xam-xam yi fi nekk yëpp kenn tontu ko sëñ moo ko tontu. nekkoon une institution forte doit être incarnée par un homme fort donc l'Afrique a besoin d'un seul outil d'institution forte que que d'homme fort qui doit incarner la force la l'efficacité de, de ces institutions sëñ Mor a ko tontu waaw waaw taal bi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy tontu waaw ah, ñooñu dañoo am xam-xam am ah, ñu xam-xam koo xam ne xaaral foofu sooy tuur ndox doo doo doo yóbbu ndox doo dem wala doo yóbbu ndox yow loo xam loo mën. jërëjëf Diagne ndeysaan ndeysaan tolloon. yaa koy tontu. ah balaa ko seen obama. waaw ñoom ñëpp. fa ñoom ñëpp laa wax. waaw kuy tontu ñu nekk ca àll ba di nga bàyyi ñu nga dëkkal dégg Léopold Sédar Senghor maa ko tontu moom la ma ko laaj sax ba tey tontu ca ndax ku ñoom duñ dee duñ tontu ah ñëpp nañ bu yàgg yàqu nañ maa la ko wax parce que àddina Seydina Muhammad fi nekkoon ñu baax ñii soo demee seen xabu yii ne yaa waxoon nangam waaye nangam mooy nangam ñu tontu la maa la ko wax ñoom seen njabootu yeneen ci bi lañ duñu faatu dañuy tuxu rek ci dañuy dugg ci xaalama xëy bi dañuy dugg ci xaala la ñuy dugg dugg ci xëy suñ bëggee lijjanti li nekk shahada dañuy ñëw ci shahada lijjanti lépp delluwaat dem tuddaat seen i nelaw mais ñii amuñu capacité boobu Senghor moo wax lan enracinement ouverture ban borom xam-xam yépp léegi dañ koy jàng ci classe yi ak école yi di nit ñi léegi da nga dégg ñuy def ay discours l'enracinement et l'ouverture waaw léegi kan ci intellectuel moo toog ne Senghor si ci lan la ñuy enraciné wu kan wax la kan la ko wax ne ko ci lecture bi nga wax xam la jëm ci kan la ñuy ubbe la ñuy wut ouverture ci ban lecture la ñuy wut kan moo ko laaj ñun ñu ko laaj parce que jàpp na ni moo gën a dégg français ñëpp c'est le premier agrégant grammaire après et après ay idée rek nga wax <laughs> xeet loolu laa ko jaay day yomb parce que nekk sa xel ma ne ko Senghor yow da nga ñu dañuy war a aaree ci néew lan nga ñu aaree ci néew ci lan musique ak pecc ak lamb ak lan poésie ak lan mbirim ak lan maseret bare palais des arts école des beaux arts théâtre banque yow loolu nga ñu wax ci yow yow de a wax ñu ñu ñu mën ci sax ba yaa bi ñun ñu yaakaar ni foofu nga yem nga ne déedéet léegi boole leen ci pangol yi ak xam bi bu leen arrêté wu ci seen diine ah kenn ñu mu ko ci lañ la ñuy arrêté wu wala ne ko ci lañ la ñuy arrêté maa ko koy wax ma ne ko eh ñun li nga wax yëpp ci arrêté wu ñun ñoo ngi arrêté wu ci alquran Seydina Muhammad a sunna Seydina Muhammad foofu la ñuy samp suñu ñaari tànk ouverture yow loolu wax ñu am ci ouverture suñu ouverture mooy lan mooy président yoo xamante ne dañ leen di jàpp ñuy ay xale président pour boo xamante ni day taxawaalu su signé document yi ba noppi wàcc fa taal otoom doxantu ji dañ ne ko nit jàpp bërki démb président buy tox yàmba yow ñan lañu wax ñu am ouverture ci ñoom <coughs> ñan lañu wax ñu am moo xamante ni ki ñu yor lay di gaara mooy seen kilifa réew moo xamante ni ku ñu fifty cinq nga xamante ni adduna yëpp saaga jigéen la wax du bon wax du wax du salte lay wax jigéen nee na jigéen mbaam sax ko gën wallahi azim doo wallahi doo leen déggul anglais billahi dootu leen déglu rap américain ñëpp wallahi da ci dégg kenn mu man ma man maay ma maay ñëpp yow mii di ma déglu maay sa buur ndax maa ngi daggal sa papa ak sa yaay di la saaga di la tam te yaa ngi déglu di fecc fifty te sax war na na moom fifty la mooy fifteen fifty fifteen la du dara gars sax am nañu wax téeméer ñii ñaar téeméer ñii ñaari junni moom mu ni fifty mooy wane ni kañ sëñ bi ak sunu saafilin la bokk sunu doggi daf mi daggal baayam saa bopp réew moom la ñu wax tanoor nañu nañ def ouverture foofu ñoom ah léegi nag li wax ne Afrique ay cannibale lañ yàpp nit la ñuy dundee bëgg dem wooye moo ko ni mujjee wooye loolu wax ne Afrique ay cannibale lañu yàpp nit lañuy ñuy dundee comment ñu Senghor di wax ne nañu am ouverture seen réew référendum illuminati yi ñooñu ñooñu formation yooyu góor jigéen yooyu nit ñu bon ñooñu nga xamante ne xàmmewuñu góor ak jigéen li ñu xam mooy bànneex fu ñu ko mënti amee doy na foofu la ñu am ouverture Senghor ñoo bañ ñun suñu ouverture mooy nag jéem a am jege ak yàlla ak jege Seydina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق العقل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. mu ne. léeg-léeg bu dugalee biir Soxla moo ko waxoon te xamul sa gars yi ñuy jàng sax dañuy jàng te duñ seetlu enracinement ouverture c'est le c'est le Japon du Meiji. C'est le Japon du Midi, c'est des idées du Japon du Midi, le Japon des Lumières. ñoom ñu jëlaat ko te ne ni ñëpp yaakaar ni moo ko moom moomu ko de kenn du ñu nax ah déedéet pourquoi waaw ah, bi ci des mën le rendez-vous di donner du recevoir benn jotaay la boo xamante ni dañ ci yóbbu ak di ci nangu soo yóbbu kañ ñun am na lu ñu yóbbu yow ku la yóbbuloo costume ku la yóbbuloo ay bic fii ci poche ku la yóbbuloo ay rërërë di dem di prononcer di dem yow kenn ñoo ngi fii ñun am nañ ay valeur mooy yére yu rafet yi am nañ ay valeur mooy mag soo ko gisee ci oto nga wax jox ko mu toog am nañ ay valeur mooy jom mooy fulla mooy fayda mooy respecter sa baay respecter sa yaay rendez-vous du dara di recevoir kañ sëñ bi war a ko woon yóbbu ko sim na Senghor li ko yóbbu mooy suñu valeur positive africaine yi suñu valeur yi et puis yow biñ la xoolee sax ndekete yow rendez di doon et di recevoir spectateur na te ba léegi nag ba nekk spectateur sax da ngaa rabaté wu daal di nekk un soutien un super supporteur de la culture occidentale moo tax ñun ñëpp nañu góorgóorlu gën a jàpp Seydina Muhammad wallahi azim muy mbir mi. lépp moom ci moom yàlla na ko yàlla fayal. ma nga ba ñu ne ñu waxaan ñu waxtaane lan lan la ñu waxtaane ñu waxaan ñu waxaan lan lañ fa waxtaane. waxtaan hmm? hmm? ci Cheikh Omar. ci Cheikh Omar Fouti waaw ah, ci lañ jëm léegi mooy waxtaan bi de ci lañ jëm ci moom waaw waaw waaye am na am na leneen lan lan moo nekkoon xool waxtaan wi. yéen fi ne yéen ngi ci laaf yaag ci car yaag jeunesse bi waaw ban terme lañ utilisé woon yeewu leen yeewu jot na te yeewu leen kuñ koy wax kuy nelaw kuy nelaw kenn du ko wax dañ koy yeewu ba pare na ko jugal mu jóg ba noppi nga tëram ko tuuti taba yi baaxul yow la neex rek wala dute gisoo xale yëpp ni lox café buñ defar ci kër baax na mais café mbedd yi baaxul ceeb biñ ciy def la ceeb biñ ciy saaf pour muy fuur baaxul suukar biñ ci def c'est du faux sucre moom la ñuy wax ci ñun suukaru jabet baaxul spartam la c'est dangereux xale yëpp fexe nañ ba léegi ñoom ñëpp ñu nekk ay consommateurs d'excitants des ah des accros fexe nañ ba fi ni xale yi kenn ku ci nekk te business la bu ñu teg rek ñoom pour chaque jour ñu ñu wàccaale cinq mille francs cinq mille francs par jour pendant trente jours ça coûte c'est combien cent cinquante mille salaire la bu baax te léeg-léeg doo amee dix quartiers nag bu nekk cinq mille ñaata la ça fait pas cinquante mille cinquante mille par jour pendant trente jours ñaata la un million cinq cent mille francs boo xoolee ministre la nit da ngay yeewu gars yi ñoo ngi dund suñu kaw di di am xaalis di tabax seen i bagaas tabax seen kër di dem te ñoom xara xara xam nga lu ci neex wuy ma wuy leen ma ñoom duñ naan kafe gi suñu paree dañuy dem seen soxna mu saafal leen defaral leen café bu amul ceeb ceeb lañ koy taasee ceeb ceeb yéen ñi jigéen ñi doo leen di euh, sebet ceeb di ko raxas day fuur loo fuur boobu lañ soxla ci café gi parce que y a du day tax tamit café gi doo defee nii soo waree def par exemple fukki bekk suukar soo ko booleeg ceeb ñetti bekk nga ciy def kon moom day gagné ci xaalis yeewu leen yeewu leen ku ci bëgg café demal nga jënd nga saafal sa bopp wala sa tante saafal la ci kër gi nga jël sa jar ju def ca sa xorom pool la defar mais café mbedd yi wattu ko wax naa ko fii wax boobu moo gën a metti bii wax naa ko fii ci kaw ci rond point bi c'est dangereux yàlla ci yàlla musal <coughs> affaire du aay yi café lépp la ñuy gëstu xam lu ci xew di leen ci dimbali wallahi waaw oh, noonu la wallahi ndeysaan noonu kon loolu fan yii ci tournée yi tey ñëw nañu. yeewu jot na. yeewu jot na. loolu kañ wax ji doy na sax moom kañ ñu yeewu kañ nañ yeewu bu baax ñoo yeewu kañ jeex na waaye jot na kañ jeexal na jàngi te pourtant te def naa ci kii ba noppi def naa ci waxtaan bu gën a pratique gën a mhm. organisé avec des données scientifiques moo ngi ci YouTube suñu page bi solo mais di nga ko fekk soo bindee yeewu jot na di nga ko di nga ko gis insha allah. kooku moo gën a pratique moo gën a parce que jeunesse bi dama ko def comme benn benn gâteau ah ñu séddoo ko l'islam am ca benn cinq pour cent xaw ma cinq pour cent ya l'islam amaat ca yeneen trois yoo xamante ni dañoo bëgg diine mais kañu dajal mooy ku bon naxaatekat la ab usurpateur la ab ab escroc la ab non local mooy ku bari wax mooy ku wax kuy waxtalu noppi <laughs> mooy koo xamante ni da lay nekkee ngay wax rek kooku mooy un local <laughs> ndeysaan sama gars yi dañ français ñi làkk daa tàng de soo kii rek ñu dugal la ci piège waaye ma ngeen bi fekk ba ma jugee sëñ bi yàgg <laughs> kon yàlla nañu yàlla dimbali ñun ñëpp keroog ñu waxtaan ak yéen ci euh, maam Cheikh tuti Fouti radiyallahu anhu Cheikh Omar mille huit cent mille sept cent quatre vingt gane àdduna mille huit cent soixante-quatre mu disparaître mystérieusement comme ils le disent dans les parages de Bandiagara ah ca fan ca Dégende soo jëlee mille huit cent soixante quatre ak mille sept cent mille sept cent quatre-vingt-quatorze ak mille huit cent soixante quatre cent cinquante ans Cheikh Omar am na cent cinquante ans depuis ba mu juddoo ba bi mu disparaître soo ci boolee soixante dix ans yi nga xamante ni moo nekk ci diggante mille huit cent soixante quatre ak mille sept cent quatre-vingt-quatorze nga jël ba 2014 bi ñu nekk ça fait deux cent vingt ans kon Cheikh Omar am na rek fi mu ne nii tey jii ren jii téem ñaar ak ak ñaar fukki ci kaw de Adama lay sànq. waa ji baax ah ah ah. ah, ah. digal leen ñu ngi fàttali fàttali ci ci télé bi fan yi ah. yëpp yëpp wax ma ne yëpp yëpp ngeen ko xanaa. direct yi émission yi werante yi xuloo yi rajo yi télé yi waaw ngeen yaakaar ni fan la tàkkee ci guddi bi fii Cheikh Mbad léppam fii la billahi ah te loolu ci kanam ni ngeen ko xam barke Cheikh Tidiane fii léppam fii la guy gii ah. maa nga ko ah waaye xam nañ ko de la ilaha illallah xam nañ ko de dem naa cappalee ak conférence toog nii ak Chérif ñëw ba mu ñëwee ba mu déggee njëgën mu ne ñii dañuy xeeñ Cheikh Oumar Fouti. wallahi ah waaye loolu loolu loolu da da leen di yéem yéen lu tax mu leen di yéem te mille neuf cent quatre-vingt Thierno Seydou Nourou Taaw ñëw tànkam Thierno Seydou Nourou Nourou Cheikh Oumar Thierno Saïdou qaidu nuuru nuuru Cheikh Omar te Thierno attention ci Thierno Seydou Nourou attention ci Thierno Seydou Nourou ah Thierno Seydou Nourou <laughs> la ilaha illallah xoolal dafa dafa ne asalaamaaleykum adduna Cheikh Omar disparaît loolu lu mu signifié ah mu ne waaye defar ndànk bala ngaa defar ndànk nag yéeg nag loolu ko doon may ma tuuti nag jarul naan ko ah maa ngi ñëw de maam <laughs> maa ngi ñëw de sama waxtu jot <coughs> laa yem du ma dugg ci détail waajur day waar ko lim mënoon ci langue ëpp na juróom fukk fu mu dem son borom xamal ko langue bi. loxoom bu tedd bi su laalee nii yàlla xamal ko lépp li xew ci kaw suuf la benn jaarum daan takk nii <laughs> du ko defee nii rek xam leen tout te kat te gars yi diwaan bala bokkoon tamit loolu maa ngi leen ko ci may bonus la ah. waaw min ahli diwaan waaw boobu ponkal la mu mag wëli bu mag la amoon kacfu bu rëy lu mu wax yàlla mu def nootoon nit ñi nootoon jinne yi nootoon ñu weex ñi muy tubaab yi neetoon ñu ñuul ñi soo ko gisee jëmmam rek xam ni kii wala yu bu faay la kenn saa yi du nuuru nuuru Cheikh Modou bi nga xamante ni quatre bi mu waree da ji yàlla ci la yëg ci otoom jóge Dakar ba Thiès waxul benn kàddu bi mu ñëwee fii ci penc bi mu wàcc mu daal di toog ci oto bi ne woo leen wax ak ñun maam yi fekk ko muy jàng alquran fa la teg jukki ba def tànki neen ku fonkoon Cheikh Oumar la njabootam doxtaan kuy dëgër ñoo fekk Thierno Seydou Nour mu waxtaan ak moom mu déyante ak moom hmm? mu déyoo ak moom am nga am ngeen loolu lañ ci dégg noo mu wax ko ne ko ñaari mbir moomu fi indi benn bi information la bi ci des nag lu ma la indil la ak leneen luñ dul wax mu ne ko news bi information bi mooy Cheikh Omar nee na bis ni ki tey deretam mooy daw sa yaram kon kañ su wàññi ne dañuy xeeñ Cheikh Omar kañ sëñ bi man du ma yëngatu du ma toog laay toog du xet sax waaw ah moo tax ñun suñu neexee niroog tukulóor bi léeg-léeg ñu niroog leneen léeg-léeg ñu niroog leneen yooyu boo ko fa nekk gaa yi di ko di wax gaa yi dañuy diwu dañuy tukki dem diwu foofu bu baax ñëw suñu ne dañoo xees suñ paree dem feneen foo am naaj dem ko ni dañoo ñuul tey bokkul de yi <laughs> affaire deret la de c'est le sort <laughs> xam naa yow baax avion bi biñ ci yéegee rek maa ko waa ji ku ndoom ñu ne ñu laaj pulaar waaw loolu Cheikh Modou Fouti la te daal damay Cheikh ndeysaan ah kooku mooy bu njëkk bi toogal ci kaw. sëñ bi toogal ci kaw toogal ci kaw ndax nga toog tool yi ñu toog ci kaw. moo tax loolu bu baax bismillah. Seydi Mouhamadul Moustapha bismillah <laughs> sëñ Maodo dugal ma ko kooku mooy bu njëkk bi mu ne ko sama maam tamit am nee na am na secret boo xamante ni nit yàlla dañ ko ko déyante ku ci jamono ñu jox la ko nga téye ko loo ci ñaan yàlla mu def ko si rukun fa yakun la waaw ah la xam wallahi xam nañ ko bu baax ah xam ko bi ko ba di commencé jox nit ñi ci la ko tukulóor yi commencé di jox tukulóor nee du ñu waxee duwaawu rek xam njaay xam nañ luy duwaawu ñaan gi mooy baale ñetti rafet juróom-ñeenti àll ci. ba ko ma laaj nag daal di jëlee nag tasaare ko ci àdduna bi te <laughs> ñu ko ñëpp di wax léegi waaye kenn mus koo wax ñaan gi lu siw la déedéet maama laaj ci yërmande moo tax kenn du moom. alal ñu ngi comme moo baax moo gore moo yaatu xol moo bari yërmande moo bëgg ñëpp taxe moo bëgg ñëpp dem aljanna wallahi azim bi bi bi bi bi loolu xewee mu daal di mu daal di wax Thierno Thierno Thierno Seydou Nourou ne ko ndax mën naa ko jox jaay ñu jëriñoo ko déggal liñ ko laaj Thierno Seydou déggal liñ ko tontu nee na ko yaa ko Cheikh Omar nee na loolu si nekk defal dafa mel ni kon. Cheikh Umar waxoon na ko ne ko mooy dëgg la bëgg a wax waaye dafa mel ni Cheikh Umar waxoon na ko ne ko soo ko yii fi dina ko bëgg a séddoog nit ñi waaye su ne ko ko ci ndigal ay dee leen dégg loolu ko ah. nee na ko ko la neex la ko li ne maam ko mm-hmm. mu ne ko mbir nekk nekk xale bu nekk xale bu tey jii abritu la yaa ko moom sir yi mu àndal ak malayka yi ak rawaan yi ak ñoo ngi ñu taxaw sa maam nee na ma jox la ko ah du ñaan kese de ay yeneen affaire la moo nekk fii moom la fi ñëpp di wut si de moom fi ñëpp di wut si de loolu la mais kenn du ko gis gars yi duñ ko gisoon duñ ko ne coppite yóbbu <laughs> dañ ko yóbbu kenn du ko gis xanaa say bëti xol yaa ngi ci yàlla gis loo yàlla gis loo moo ko alhamdulilah rabbil alamin ci loolu bu dul loolu maam mi ngi maam Alaaji Ahmad Baro maam Cheikh Omar moo ko may wér ci loxoom xanaa loolu doyoon na sëkk vers mille huit jóg li mu waroon a jóg yëpp ci tariqa bi ak ci l'islam bi ak ci may ba mu ñëwee dafa wër réew mi mooy tukkeem boobu tukkeem bu siiw boobu noonu ba mu demee Saalum ca dajeg maam Mouhamadou Ndieguène may ko wër ci jàmm jox ko ko xalifa teg ci jàmm jël bi laa laajoon teg ci loxoom xanaa loolu na topp mbir nga nga faatu say doom wuti leneen loolu mu mu am ci àdduna ak même la Ahmad Bamba bindu di yàlla tënkee daje chef Birame Cissé nekk na chef Birame Cissé di ko war a initier ci tasawuf war koo tardé war koo adressé yàlla Birame Cissé Abdoulaye Samba ko may wérd Abdoulaye Samba Alim Ndongo ko may wérd Alim Ndongo Cheikh Mor Fouti mu ko may wérd kon lay démb kat ñëwaat na tey leer ga moo ko moo ko bàyyiwul ba tey leer ga moo bay teel a jox man bala te leer boobu maam Cheikh Umar ko moom moo tax Cheikh Umar maa ngi doon tamit li mu waroon am ci ci yëpp moo koy génne ci Cheikh Umar Fouti moo tax Birame Cissé may ko Abdoulaye Samb may ko Abdoulaye Aliou Ndongo may ko Cheikh Umar Fouti may ko. dégg nga ah maa ngi ñëw foofu la ba baax ci dëkk Ndao balay jëm maa ngi ñëw xanaa loolu doon na sëkk de wala doon doon na. te Aliou Ndongo bii ma leen def Cheikh Aliou Ndongo bii jarbaat Cheikh Modou Fouti la Cheikh Omar bi ñuy dem ci tukki boobee wax na tukki bii dama wëree ba pare am na benn tukki bi mu tukki dem boori Mali ba dem dafa bàyyi jarbaatam ne ko ku fi ñëw di ñaan wér di may ko Cheikh Abdoulaye Samb bu jóge Tëngéej dox ko Fuuta di wër Cheikh Omar pour mu may ko wér ci mu ne ko Soma nijaay dem na mu ne ko kan la fi bàyyi mu ne ko man mu taalal ko loxo ne ko li ci moom mooy ci yow noonu mooy Cheikh Ali Ndongo Cheikh Abdoulaye Sall Cheikh Birane Cissé ak Hadji Ahmad Ba alaaji Mamadou radiyallahu anhu moom moo ci gën a doy waar moom la Cheikh Omar defaroon maamam maam Mouhamadou Ndieguène moom la moom loolu ko caatu Cheikh Omar defaroon Cheikh Omar nam amoon ñëpp moom ruus te benn doomam bu ñuy wax Mourtala mooy caatam moo dajale lépp ci kooku noonu di dem Makka jaar fii ni di jël abdiyam yàgg nañ see wàcc maam Cheikhu Njigin nii maam Cheikhu Omar Njigin maam Cheikhu papay bàjjen binte Kaya surtout Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu doom mu ñëw fii doom jigéen maam Alaaji Ahmad Baro wax taalibe yi ñu koy toppatoo muy jàpp di ñuy tëgg di jàpp nii la yaay Sarr noonu la ko maam daan wooyee ñun nag maam Sarr la ñuy wax xanaa mm. maam Sarr mooy yaay maam Cheikhu romb ko mu ne ko ah ala jox ma dara mu ne ko wax day ko mu ne ko na sa daa wan lor xale yi yéen xamoo leen wan lor daa laxasu mooy daa daa jigéen la daa tollu diggante daa ëmb pour yéen xale yu ndaw yi mu ne ko sama bàyyi Cheikh Omar nee na sa soxna fii daa tollu diggante waaye nee na du juddoo góor la tuddee ko ko mooy maam Cheikhou moo tax ku doy waar la moom it maanaam ñi la wóor woon ci kaw laa ilaha illa allah mooy Aboubacar Siddiq maam Cheikhou ilaha illa allah xam nañ ko de ku ñu ñëw ci kilifa soo waxee li ngay ba noppi maam Arab day toog fi bismillah Cheikh Omar bismillah loo ci xam li waa maam Seexu ne ko xamuñu ci dara liñ ci xam lañ ci xam loo ci xamul xamuñu ko ci ah ana diw yaa fi ñëw mu ne ah ñëwaat mu war ñu soo ko xamtee am nga ñu soo xaatee ñàkk koo foofu nag loo gis ñun la jóge wasalaam jeex na wax nga amaat ñun ñun ñëpp ñu leen waxee jeex na am discours discours bii daf koo mokkal mokkal mokkal mokkal ku ñëw moo leen di dara toog ak mais yii lii yii mooy mooy xool yii mu jar a xam discours yii moo nekk lii mooy exemple yi lay jàngal ak teggin ak fonk ci kilifa moo tax bi mu faatoo alaaji ah la ca xew ak toog bari dem na ba bëgg na jiw sax man ñaata jàpp ne ko déet ah, bul ko soog yàlla ah ne ko déet bul def loolu lépp ëpp naa def. ah laa illah malaaka bi ne doon ndax ne ko yëngu na waa ji waaw man ñu ne ko gën bu def loolu ëpp naa def doomam bi dem na maa la ko wax ñu jooy keroog maa laa ji day jooy comme ndeysaan wallahi sam ko fekk ah cheikhu cheikhu ah cheikhu demul de cheikhu demul de danañ yàlla yokk seen leer ñoom ñëpp maam Cheikh Omar Ndiéguène koo mooy kooku mooy maam Cheikh Omar Ndiéguène waa ju doyoon waar la daaw bismillah ñu ne maam Mouhamed Ndiéguène Cheikh Omar moo dox ba fekk fa ca kafaat may ko wér du tijaan alaaji Nuuru Ndiéguène may Mouhamed Ndiéguène ba tey saab Cheikh Omar moo joxe Fuuta ba ñëw fii jóge ca Mali di dox ba ñëw fii fekk ko fii maam alaaji Ahmad Baro ne ko dawal ca waa ji mu jox la mu dem ca yaay mu jox ko teraanga ñu jox sëriñam sëriñ ba kontaan ak kontaan may ko wér di léegi ijaazaal ko léegi def ko xalifa Cheikh Tidiane léegi jox ko tur wi ñëpp di wër léegi àggale ko ci yàlla léegi moo xam la nga ayee xam gis la gaa yi gis sama maam nee na keroog bu mu tëddee amul wuli yu bu nit wala bu mujj wuli bu bu bu nit ku bu nit ku ñuul wala nit ku weex loolu ñëw nga nii ma ne ma ñoom lay dalal ci keppaaru góor yàlla yi. te nee na loolu bi muy am fukki at ak nangamam la ca tegu bariwul <laughs> ndax te kaset ba moo ngi naan ma boobu maa ngi toll ni moor mii te boobu moor moo ngi primaire wala yooyu daal genre yooyu la daal. ndax ah, man nag du ma moom bu leen fàtt loolu ah. ah déet moom fukki at ak ñaaram day mel ni trente deux ans waal ko ah, ah waaw toarkall toarkall moo ngo barke lak moom moom lañ ko wér bi dafa ko ijaasa dafa ko ismila dafa ko lépp ci benn moment dégg nga noonu la demee kon Cheikh Omar moom mu ko ñëw di ñu fekk ci di ñu jox loolu mooy wane ni cër bi da nga ko moom mm. waaye ñun tamit réew ñu de ingraw ñu de ñàkk ñu reconnaissance de xam ngeen ni ni ñu tuddee Cheikh Oumar Foutiyou fii amul fenn fuñ koy tuddee noonu ci kaw suuf suñu taalibe yi ni ñu bëggee Cheikh Oumar Foutiyou dina néew nga gis taalibe ñeneen ñu bëggee noonu Cheikh Oumar Foutiyou ngay gis ko gàmm ba jeexal du tudd Cheikh Omar te la nekk la fa baax yëpp Cheikh Omar ko fa def nga gis ko rek xew xewam ba jeex te du tudd Cheikh Omar te leer ya fa nekk Cheikh Omar ko fa wàcce nga gis ko rek xew xew diine bu mag fàttaliku l'islam bàyyi Cheikh Omar te xamuñ ne Cheikh Omar moo taal li fi tàkk yëpp moo tax far ba di taal du araab mu sant taal soo dee damay Cheikh yëg yaa ngoog yal na yàlla fayal ñu mag ñi ñoom ñëpp yokk seen i leertaaf suñ seen i barke. même Cheikh Walid Bouti radiyallahu anhu histoire yëpp dégg ngeen ko am na lu bëri wax nañ leen ko am na lu bëri ngeen ko gën a dégg ci jamono parce que fu ñu nii xabaar bi tàkk na déclenché wu noonu dootul taxaw kenn dootul nopp ci moom gis ngeen ñoom gaay yi dinañ dem ba comprendre ku bëgg ñu déglu la di nga dem di nga wax Cheikh Mar. dinañ dem ba xam loolu. Hmm. waaw maa la ko wax yëg nañ loolu sax moo tax ñëpp ci gëstu léegi waaw koo ci gis léegi mu ngi ci nat na bi di ci jéem a ay affaire di jéem a xam ay affaire pour gars yi bi ñëwee laaj la parce que taalibe yooyu moom la lay laaj moo xew te du xew yi moo ko nam mu sax moom moo nam mun mbirum feeñ ba nga ko namu doon kenn gis ko alaaj mun diggan rek moo ko bëggoon ak i njabootam toog waaw fonk Thierno Seydou Nour ah xam laa addi yi leen daan jox kenn dëkk mu sa dégg ci àdduna juróom-ñaari mbubb juróom-ñaari xar juróom-ñaari nangam juróom-ñaari nangam yaboot Cheikh Omar Pire la ñuy def ñetti weer ci biir kër gi duñ dem benn dañu duñ taxawal mukk alaaji Mamadou bi muy dem di wuy gi yàlla subhanahu wa taala ñaari doomu Cheikh Omar ñaari sëri ci sët ñaari sëtu Cheikh Omar ñoo ko séq kii nekk ci suñu kër Pape Ousseynou jàpp ci ginnaaw Thierno Makhtar nekk kër Pa Ousmane kër Maam Ousmane jàpp ci kanam ñoom ñoo encadré ruubu Maam Alaaji moom ba sama borom jox ko ñoo ko jokkalante jox ko seen maam seen maam jox ko Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane jox ko yonent bi yonent bi jox ko malaayika yi ba mu yëg ba ci ba ci sama borom sama borom ne ko yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati Thierno Haadi mun daga baaxa baaxa Cheikh Mawal Fouti moo nekkoon kër Pape Ousseynou soo duggee kër Pape Ousseynou buntu kër Pape Sidi buntu nekk Pape Sidi ci kaw photo boobu kooku mooy Cheikh Lohaari kooku moo jullee maam Alaaji naka leen ko bind leen ko seen portable yi ngeen denc am na gaa yu garaaw yu nekk fii yooyu la ñuy gëmloo nit ñi naan sëñ diw moo jullee maam Alaaji du dëgg kenn jullee ko ci ñoom ñu wax ñëpp na. waaye képp ma ah dana ji ji maanaam ah ci loolu waaw léegi dama jullee ko maa ma laaj yooyu lii léegi moom lii dama dama jullee ko ah dama bismillah waaw ah, jullee ko kenn jullee ko ci ñi ñuy wax ñëpp maa leen ko wax kenn jullee ko ki ko jullee mooy Thierno Hady Mourtada Taha Taha Cheikh Oumar Fouti dañ Cheikh Oumar rek ma ko antal kan moo nekkoon ci wér gi di jàppale rakkam Cerno Makki Muntaga Taaha Taaha Cheikh Oumar Fouti Makki moo wax waaye dina ko demul julli ko maa ngi fi di la jàppale. ah doo ko taxawal ah li ñu jullee ba dara ñu bëtt gisul ah de loo gis déedéet borom yeneen ñu bët moo koy jullee déedéet. Ah, gaa yi xam nañ sax li xew alaaji Mamadou déedéet déedéet du noonu de non non non gaa yi xam nañ ko wax jinne yi loolu lañ wax seen njaboot yi daw leen jël ji wér ci maamalaay ruwam gi moo ngay dem malaaka yi nañ di ko tàggee daw leen ku mel ni moom ci tariqa ci jaan dootul am doy wax yaam jeex na jinne yi loolu lañ wax seen njaboot yi daw leen ñun ñëpp bàyyi leen ngeen dem ku mel ni moom ci tariqa tijaan jeex na ku ni moom ci l'islam jeex na dootu am am na ñu waxoon benn lim la moom moo ci moo nekkoon le dernier jeex na ah, gaa yi xam nañ ko de moo tax ba mu gaa yi ñëpp jooy ah ba tey sax ñoo ngi jooy continuité ci njaboot gi lu mu lay wax ah ak maa ko bëggoon a gis maa ko laaj ak maa ko bëggoon a xam ay waaye maa ko bëggoon a liggéeyal maa ko bëggoon a loolu la ñuy jooy muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy ñi nekk fii muy ñi nekk bitim réew wallahi laasim am nañu waaw ba ci France gi wallahi laasim am nañu xamante ni duñu tudd maama laaj ñuy jooy xutu baa ngi xawsu baa ngi maama laaji maama laaji مولا